léegi nag gisoon nañ ne aleyhi salaatu après dafa laajoon ndox ñu indil ko ndox mu jàpp nee na mu jàpp ba pare daal di yëkkati loxoom yi commencé di ñaan di ñaan ngir wuyu li nga xam ne moom la ubayda al ubayda abi amir jaam si di abu amir al yi daal di koy sàkku ci moom seydina abu muusa al yi nee na mu yëkkati loxo yi ca kaw ba ni nga xamante ni ci laa gis weexaayu weexaayu poqataan yi sallallahu alayhi wasallam léegi nag loolu moo ñu doon dugal ci beneen ci masala moo xam ne muy masalaam yëkkati loxo ci ñaan waaw yëkkati loxo ci ñaan est-ce que sunna la walla déet nga ne ma mais pourquoi cette question lu tax laaj bi parce que gis nañ ne kon yonent mi aleyhi salaatu salaam def na ko nii kay kon kay yow li nga waroon a wax jarul woon sax yàgg dangaa waroon a wax rek lii day wane ne moo yëkkati loxo ci ñaan lu ñu yoonal la te sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam la ay point à la ñu jàll ci beneen jàngat nan la wax nga dëgg euh, loolu mën naa nekk waaye loolu doyul ñépp parce que masala mi dafa am xëccoo waaw dafa am xëccoo ndax dafa am xadiis yoo xamante ne nii dafa tax ñenn ñi comprendre ci ne yëkkati loxo ci ñaan ci salaatul istisqa kese lañ koy def waaw mooy xadiisu seydina anas bini Maalik radiyallahu ta'ala anhu waaw nga xam ne xadiis bi seydina anas dane radiyallahu anhu Ah. mu ne moom seydina anasu ibnu malik ibnu damdam damdam mooy maam ji ah. muy xadiisu qataada moo ko jële ci moom mu ne anasin seydna qataada ibn diama assaduusi radiyallahu taala an iljamic mu ne anna nabiya allahi sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yarfacu yadayhi fi shay'in min ducaa'ihi illaa fi l-istisqaa xattaa yuraa xattaa yuraa bayaadu ibtayhi waaw mu ne Seydina Anas mu ne këne eh, yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa nekkoon te dafa nekkoon kaana yadullu ala dawaami wal istimraar day wane ne ah lii kat li muy wane mooy lan mooy ne dafa sax te lii moo doon baaxam moom sallallahu alayhi wa daf ci saxoon te lool mooy li gënoon a sax ci jëfam mu ne kaana nekkoon na laa yarfa'u fii fi shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam doonul woon yëkkati lenn lenn lenn ci loxoom bu doon ñaan loolu yëkkati lu lenn ci loxoom lu dul lan ci al istisqa bu dee istisqa mooy lan baaw naan xam ngeen baaw naan am nañu ko xam ñu bari waaye eh, sama classe gi nga xam ne bu doon ndakaaru gañu gane àddina rekk lañ newoon loolu mënoon nañ koo bañ a xam waaye buur yàlla dogal na ne danu doon dem bawol di bàyyi de ce fait baaw naan xam na mais yow bul xam dara rek jàpp ne ñépp xam nañu ko ñi ko xam xam ñooy ah loolu da yëpp ko xam baaw naan moom mooy dem rek di uti ndox waaw ñi ñaan borom bi ngir mu may ñu ndox waaye nag précision l'islam bi muy wax ak ñun ni ñu koy defe Sénégal en tout yi ma fekke ba loolu moom sori na ak li l'islam wax ah non non gaa yi nga foofu moom baaw naan wolof ak baaw naan istisqa mooy sàkku buur yàlla may la ndox may la taw ndax bekkoor bu am ak géja taw maral bu am ngeen toroxlu dem ci ay façon jaamu yàlla yu ngeen di def julli yu ngeen di def ak ay ñaan di ñaan borom bi subhaanahu wa di leen yónnil al ghaytha min waaw gaa yi loolu mooy ay xayis mooy taw boo xam ne gaa yi dañoo nekk ci désolation jàpp ne wóo mooy liñ naan au comme waa jiy lap nga xam ne moom foofu moom au ak a dugg taw boobu nag di ñëw après loolu lool mooy al xayis waaw moo tax alxuraan ne moo leen di yónni di leen wàcceel al xaysa ginnaaw bi nga xam ne xanatu ci lañu désespéré waaw ay waaye jële waaye suñu suñu jur ji suñu suñu mbay mi mooy nawet bu tàmbali gaa yi commencé mu taw tuuti ba mbir yi commencé sax taw ba arrêté deux mois xam nga ne loolu moom wala un mois gaa yi amatuñ dara dara dara dara buñ demee ba désespéré wu ci seen façon wutin yi ñuy ut yépp ak liñ yaakaaroon yépp ñu ñëw dellu ci borom bi subhaanahu wa taala yëkkati ko loxo di ko ñaan ngir mu may leen taw waaw waaye wax naa la man la ma ci gis bokkul ak loolu xaaju ñoo julleekat te kii sax gaa yi foofu waaw di wër ci pénc yëg di def mbooloo mu bari góor ñeek jigéen ñeek moom kay ay tabalaaki ay ndënd lañuy war di wër ci pénc ci pénc mu ne ca guy ga nekk ca pénc ma di wër di daw fu nekk ñu jaar fa te naan baaw naan dañuy baaw naan di ci teg seen wax yooyu yële walla iyaadu billaah léegi nag gaaya de ba ma gisee ñu def ko tawoon na mais loolu njayum say saytaane la parce que ñoom niñ ko defee baaxul daanaka di wër ci guy yi rek <laughs> xam nga guy guy bawol bawol xam ngeen ni mu demee ak kajoor kajoor yeeg yooyu <laughs> waaw <laughs> voilà léegi euh, kon Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi nekkuloon doon yëkkati loxoom lu dul ci dara ci ñaanam yi mooy loolu dafa général illaa lu dul fil istisqa ci salaatul istisqa léegi nag lii ak ya am na yeneen riwaaya mais bii mooy bi nga xam ne moo ci gën a clair waaw léegi nag loolu moo tax nag ñenn ñi jàpp ne kon yëkkati loxo ci ñaan kenn du ko def lu dul comme ci istisqa waaw alors que mbir mi léegi nag est que loolu noonu la deme loolu mooy li nga xam ne moo indi suñu masala bi mu am ñoo xam ne dañuy soloo ci ñoom comme ni ko imaam alxaafiz ibn Hajar raxmatullaahi alayhi daal di tuddee ci alfath kene eh, mu ne qaala Tabari waaw mu ne imaam at-Tabari de raxmatullaahi alayhi nee na wa kariha raf'a al-yadayni fi ad-du'aa ibn Umar wa Jubayr ibn Mut'im Mut'im al ah, Mut'im ibn Adi Adi muy Seydina ah, Jubayr ibn Mut'im gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal minna kon al waraa Shurayh mu ne Shurayh it uh, uh, ci kaw imaam at-Tabari dane qaala at-Tabari mu ne imaam at-Tabari nee na rahmatullah alayhi wa kariha raf'a al-yadayni fi ad-du'a ibn Umar wa Jubayr ibn Mut'im mu ne sib na di yëkkati ay loxo ci ñaan Seydina kan ibn Umar ibn al-Khattab ibn Abdallah al-Athari rahmatullah radiyallahu ta'ala anhuma ak kan Seydina Jubayr ibn Mut'im muy naa Jubayr ibn Mut'im ibn Adi moom saxaaba la woon bokkoon na ca prisonnier Badr ya waaye <laughs> ca yéeféer yi la bokkoon ñu jàpp leen prisonnier mu doon na tuub moom Seydina Jubayr ibn Mut'im comme ni nga xam ne noonu lañu ko tudde woon mu ne war a Shurayh rajulan yarfa'u yadayhi da'iyan fa qaala man tatanaawalu bihima man tatanaawalu bihima laa umma nak mu ne Shurayh dafa gis Shurayh nag buñ ko jole joyelee mooy Shurayh al-Qadi c'était un grand juge tuddoon nañ fay biram dañ euh, doon gis suuratul Ghashiya yi tuddoon nañ ay mbiram Seydina Shurayh al-Qaadi na woon juge la woon pour Seydina Omar Seydina Othman ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil xulafaa radiyallahu taala anil xulafaa mu ne moom dafa gis benn waaye di ñaan di yéegu ci loxo yi mu ne ko eh man tatanaawalu bihima laa ummalak ana kan ngay kan ngay jottandikoo kan ngay jottandikoo noonu ak sa ñaari loxo yi ngay tàllal yàlla bul am ndey rek mooy façon waxin la ci araab yi pour wax la cim yow li ngay def rek lan moo tax ngay yëkkati sa loxo yi ana kan nga ci kan ngay kan ngay jottale ko noonu hein voilà léegi euh, comme wax yu mel nii tax mooy euh, ak ñeneen ñoo xam ne euh, ne kon nag lii day wan ne bon lii daal day wan ne ne moom kon affaire bi du yëkkati loxo yëkkati loxo daal ci ñaan boo dul woon ne loo xamante ne nii léegi nag ñu ne leen mais par lan lan moo tax ngeen génn ci istisqa ñu ne xadiis bi ah bu Anas bi xadiis bi imaam al Buxaari it ko waaw euh, rahmatullah alayhima moom ñu ne lii comme que Seydina Anas moo wax yëkkatiwul loxoom lenn ci ñaanam yi lu ci istisqa mooy kon keneen bi yëkkati loxo ci en dehors de salaatul istisqa jullit baaw naan ma ne loolu kon du loo xam ne lu lu mën a ne la loolu mooy dañoo tàmbalee foofu tàmbalee foofu pour wax ne ñi koy waxit am na ñu ci salaf yi ñuy nettali ne ñoom it loolu dañ ko doon bañ lu dul ci istisqa léegi nag premier léegi nag sauf que li ëpp ci boroom xam-xam yi fuuf fuuf moo tax gis nga ñu la tuddal am na tamit riwaay boo xam ne eh, eh, eh, dañu dañuy tudd ne ku mel ni imaam Maalik tamit comme imaam Ibn Tin lim wax hmm? que da doon da doon da doon yëkkati kii loxo ci ñaan loolu bokkul ci mbiru fuqaha yi waaw mu ne moom imaam ibn tiin mu tudd ci abdallah ibn umar ibn ghanim annahu naqala an malik anna raf'al yadi yadayni fi du'aa laysa min amri fuqaha mu ne moom imaam ibn tiin mu tudd ne jële ci abdallah ibn umar ibn ghanim moom muy toxale di jële ci imaam Maalik kene rahmatullah alayhi imaamu daaril hijra ci boroom ngir mi kene yëkkati loxo ci ñaan loolu bokkul ci mbiru fuqaha yi bokkul ci mbiru bu am xamu boroom xam-xamu fiqh yi waaw léegi ñu ne kon lii nii yépp day wane ne affaire bi kon hein eh, kon nag affaire yi day wane ne kon affaire yi kon lii rekk la fii rek lañ ko mën a defe léegi leneen lu dul lii nag manu la nekk léegi dañ naan la nga ne waa beneen léegi ñeneen ñi ñoom li ñuy wax fu ñu ko teg ak nan la ñuy tontoo ñu dañ naan premièrement moom bala ñoo jàll ci seeni ci mooy tontu yi nga xam ne moom lañ wax fii kantaa liñ ne imaam euh, ibnu Umar hein kantaa imaam ibnu Umar imaam alxaafiz mu ne waqad saxa an ibnu Umar xilaafa ma taqaddama axrajahu albuxaariyu fi adabil mufrad min tariiqi alqaasim ibnu Muhammad annahu qaala ra'aytu ibna umara yad'u 'inda al-qaasi yarfa'u yadayhi hatta yuhaadi bihimaa mankibayhi baatinahumaa mimmaa yaliihi wa zaahirahumaa mimmaa yaliihi wajhahu mu ne Kantaa wér na ci imaam Ibn Umar loo xam ne moom wuute nag li imaam at-Tabari nettali ci moom nii ne moom da ko doon bañ parce que imaam al Buxaari rahmatullah alayhi soloo na jële ci imaam Ibn Umar ci al adabul mufrad newul ci saxiix bi nag al adabul mufrad ci yoonu al Qaasim ibn Muhammad al Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jamii al Qaasim bi ci fuqaha al sab'a yi la bokkoon moom ak ñoom Souleymane ñoom Xaarija Souleymane ibn Yasaar ñoom Xaarija ibn Zayd ak ñoom imaam. ibnul Musayyib ak ñooñu moom mii alqaasim ibnu Muhammad sal eh, ibnu Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala ahli bayt as nga xam ne ku takkoo woon la ak tantam bi sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha waaw moo tax dañ koy boole ci ñi gën a dëgër mook Urwa ibn Zubayr ñoom ñaar ñépp sayyidatu Aïsha seen seen tànta la kenn ki Seydina Urwa moom Sayyidatu Aïsha sœuru yaayam la petite sœuru yaayam la Seydina Muhammad bii nag Sayyidatu Aïsha magu pàppam la waaw magu pàppam la ñoom ñaar bokk na ñi gën a dëgër ci ñu jëlee ci liñ joyal ci Sayyidatu Aïsha muy Seydina Urwa ak Al-Qaasim ndax moom Al-Qaasim bi Sayyidatu Aïsha moo ko yaral boppam sax voilà léegi mu ne man gis naa ibnu Umar muy ñaan fa alxaas yarfa'u di yëkkati yadayhi ñaari loxoom ba ni nga xam ne ci lay koy yëkkatee e, ba mu mu mu muy xaw a tolloog li nga xam ne mooy mbagg yi moom imaam ibnu Umar gis naa ko man alxaasim maa ko gis waaw baatinahuma mu ne ñaari mooy biir loxo yi baati ni mooy li féete li weex ci biir li xonq ci biir loolu jëm li nga xamante ni mooy ci ci ci xar ci moom leneen li mooy beneen côté bi jëm ci ki nga xam ne mooy alxaas boobu léegi nag lii kon dayoon ne kon Seydina Abdullah ibn Umar nettali bi ñuy nettali ne loolu dese naa wér ci moom li wér ci moom mooy lii nga xam ne moom la imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal di solo voilà léegi dañ naan la kanta Seydina Jubayr rek kanta Shurayh dañ naan mais loolu mooy li ñu xam lañ wax nga ne ma Seydina Anas tamit ma ne la Anas comme li imaam an-Nawawi wax imaam an-Nawawi mooy xadiisam bi xadiisam bi hein imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne ta moo ñuy defal nag après transition ñu dugg nag ci mais xadiis yi nga xam ne daa daanaka bari seetu bari waaye dafa bari yuy wane ne yëkkati loxo ci ñaan loolu suñ sunnaa yonent bi la sallallahu alayhi wasallam te loolu cosaan la léegi kay li exception bi mooy bañ koo def voilà mooy jamono yi nga xam ne gis nañ ne defu ko voilà bërëb yooyu ñu bañ ko faa def mais yow mooy am na ñoo xam ne surtout léegi am na boroom xam-xam yoo xam ne ñu nekk ñenn ñu nekk Hijaz ñoom affaire bi dañu bi mbir mi mooy dañoo jël euh, euh, def li nga xam ne mooy mooy règle bi mooy bañ a tur bañ a yëkkati loxo léegi nag lan mooy lan mooy lan mooy exception bi mooy yëkkati loxo loolu mooy lan mooy ne daal fépp foo xam ne gisuñu xadiis bu ne yonent ma lay saab-saab dafaa yëkkati loxo ñoom ñu ne duñ fa yëkkati loxo fu ñu gis ne dafaa yëkkati loxo ñu ne foofu la ñuy yëkkati loxo alors que mbir mi nag c'est le contraire mooy la fekk ak bariwaay bi mu bari ak saxaaba yi nga xam ne ñoo ko nettali te loolu mutawaatir la mooy xadiisu yëkkati loxo ci bu yonent bi alei satu salaam loolu mutawaatir la mooy lan mbooloo mu bari ci saxaaba yi ñoo ko jële ci yonent bi alei mbooloo mu bari ci taabiin yi jële ko ci ci ñoom ci saxaaba yooyu radiyallahu anil jami' ñeneen ainsi de suite mais kii euh, nu mu tudd époque yi di traverser époque yi comme ça ba ni muy accès ci ñun mutawaatiran waaw ñoo xam ne mbooloo moo xam ne ñoom ñépp ñu daje di wax loo xam ne nekkut lool daa mënu la mooy mu ngi mel ni man mii masumaa dem masumaa dem Washington mais même bu tere amul woon a gii nit ñu bari ñi may gis ñu naan Washington waaye existe na ñii naan post d'ailleurs falaa newoon wala New York waaw ñii naan man New York laay liggéey ñii naan ñooñu ñi ma ci gis ñu bari ak ñeneen ne New York dem nañ fa waaw wala seen mboq nga New York loolu bari gi ñu bari ñee mooy mag ñoo ñépp manuñoo quand même russe bi manu la ne moom dem na New York euh, euh, italien bi ne dem na New York wolof bi na dem na New York congolais bi na dem na New York alors ko loolu lépp di kàcc ñoom dañoo dëppoo rek ci ne New York léegi mooy nañ nañ dëppoo ci ne New York existe na te existe wu mooy xam nga ne mbooloo mu toll noonu mënuñoo dëppoo te bokkuñu fu ñu jóge di waxandoo loo xamante ni amul mét na mbir loolu mooy mutawaatir léegi nag rafu du'a yi nag noonu la mel léegi nga ne kon xadiitu Seydina Jaabir bi Anas radiyallahu anhu euh, pardon Euh, voilà lii moo ma ko jaabir bi ñu wax moo ma ko fàttali euh, jotaay bii weesu bi ñuy gis euh, masalaam micro yi du gisoon nañ noonu ba nag waaye masalaam micro yi am na waaye am na waaye am na waaye mooy imaam bi di julli di jël li téye micro bi di wax la tari après buy rukkoo téewaale micro bi buy kii di yëkkati micro bee ka teg ak nañ la loolu day yàq julli ndax lan xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama noon xadiis Seydina Abu Hurayra non non Seydina Jaabir ibn moo ko nettali voilà li ma ne Jaabir léegi <laughs> Seydina Jaabir moo ma ko fàttali Seydina Jaabir ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu moo ko soloo waaw ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam leen a gis ñuy bi ñuy sëlmal ah ñuy sëlmal lan di di mooy bu ñu toogee pour wan la ni eh, eh, jëf yu bari baaxul day yàqu julli mooy booy taaya taaya bu ñuy sëlmal asalaamaaleykum gis nga ci loxo boobu ñuy def mu loolu nag awaam yépp koy def presque awaam daa nekk gis awaam bu ko dul def te waxoon naa la awaam léegi bul xalaat waa ji nekk ci marché bi di jaay te jàngul diine mais wax naa la ñun toll nañ foo xam ne ab xalif général sax day nekk ba am nii waaw wala ay xalif général dañuy nekk généraux dañuy nekk ay am nii parce que jànguñ seen diine te ndeysaan ñooy xalifa yi wala iyaadu billah mooy loolu day am waaw ndax ndax affaire bi mooy ku mag si su kii rek dafay ne te mbir mi teguñu ko ci critère kii moo gën a xam kii moo gën ñi xam ñu jiital leen taqdiimu zi jahlin wa taxiirul alim loolu nag loolu la sëñ bi doon wax ci aaxiru zamaan ñu ngi ci de ku seedeel ku seedeel yàlla xam nga ne ñu ngi ci aaxiru zamaan lool mu doon wax naan bokk na ci signes yi taqdiimu zi jahlin waaw te loolu lépp njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba waaye dafa ñëw laaj ko xadiis ñu ngi saxiix kaw kaw bi naan ko mata saa waaye yonent mi aleyhi kañ la bis pénc di xew loolu daal laaj la boo xam ne nag da doon da doon da doon da doon fas ñu bari ak bari yooyu ko doon laaj yonent mi aleyhi salaatu wassalaam waaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wa alxuraan daan yasaluunaka ani saati ayyaana mursaaha ñu ngi lay laaj naan saa saa saa ana kañ la moo tax nit ñi dañuy préoccupé ci loo xam ne amalu leen jariñ yow sa dund gii nga nekke fexeel def ci li ngay def nga nekk fi naan yawmal qiyaam kañ la kañ la kañ la tout le temps façon laaj yooyu nag yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam da ko doon moytandu ko nit ñi saxaabaam moo tax en général boo seetloo kaw-kaw yi rek ka ko doon laaj waaw kaw-kaw yi ñoo ko doon laaj parce que ñoom eh, yenn yi ñoom ñoo eh, nu mu tudd ñoom ñoo doon am fitu di ko def parce que ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji fii ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom xam nañ ne tere na leen yu bari waaw waaw yaa ayyuhal ladina amanu laa tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum waaw alquran wax na ne yaa ayyuhal ladina amanu é yéen ñi gëm yàlla laa tasalu bu leen di laaj an ashyaa ci mbir yoo xam ne in tubda lakum buñ leen ko feeñalee tasukum du baax ci yéen waaw mooy yéen buur yàlla waxu lu mu waxul dara wala leeral ko buur yàlla xam na ne moo gën ci ñun bu waroon nekk loo xam ne fokk ñu xam ko waaye kononte kon dina ko leeral parce que maa faratna fil kitaabi min shay amul dara loo xam ne lu ñuy jariñ la suñu texe àddina ak àllaaxira dul mu ngi ci alquran ak lu ko raw léegi nag lim ñu ci wan mooy yi nga xam ne manula ñàkk ñu xam ko waaw manula ñàkk manu ñàkk ñu daal di koy xam yooyu nag mu xamal ni ko waaw manu ñàkk ñu xamal ñu ko léegi euh, <laughs> kaw kaw bi ñëw ne yenent ma lay saar saar mata saa waaw yenent ma lay saar saar ne ko daf fekk muy waxtaan di jàngale mu naan ko mata saa ah yonent mi aleyhi salaatu wa salaam bon mel ni faalewu ko mooy mel ni dégg ko dégg ko di di di continuer waa ji taxawaat mata saa léegi yeneen tibale saab saab continuer après nag bi mu kiiwee mu ne ko bokk na ci màndarga yi mu ko jox hein ne ko ida suwidal amru ila gayri ahli allahu akbar mu ne ko mooy bés bu ñu jëlee mbir yi jiital ñoo xamante ne nii lool bu seen mbir ñu jox leen ko waaw loolu la loolu mooy taqdimu di jahlin wa taxiirul alim loolu rekk la mooy nga jël nga jël li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ci compétent ñu jox ko ñi nga xam ne moom du seen mbir waaw buñ jëlee def ay njiit ñoo xamante ne ñoom sincèrement dañ leen waroon di jiite loolu kay mooy problème loolu nag aaxiru zaman loolu moo tax mu xew loolu moo am taqdimu di jahlin wa taxiirul alim mooy jiital ku réer boroom réer ci kaw koo xam ne moom ku boroom xam-xam la waaw parce que poche bi diisul ndax gaa yi foofu la ñuy natte mbir yi wal iyaadu billaah hmm? léegi <laughs> eh, kon mooy ami bi mooy ami yu baree koy def liñ doon wax Ah. mu ne euh, parce que da doon wax léeg-léeg léeg-léeg dane dane dane dane woon waa ji kaw kaw ba ila wusida al amru ila ghayri ahli fantadir saa walla xaaral na xaar saa xaaral yawmal qiyaam mooy soreetul <laughs> waaw voilà léegi ak tamit bon ila doyatil amaana tamit boole woon moom la jëkkoon wax waaw bu dee ne léegi gars yi amatul kenn koo xam ne mën nga am ci moom confiance koo am ci confiance mu trahir ko waaw ñu sànq li nga xam ne mooy al amaana mu ne fantadir saa na nga xaar bés penc waaw léegi nag ci la ko ne woon nag maa lan mooy sànq gi mu ne ko ila wussidal amru ila ghayri ahli fantadir saa mooy buñ jëlee mbir yi jox ko ñoo xamante ne nii ñoom du ñoo ko yelloo xaaral kii xaaral kii ñu nga xam ne mooy saa rek xoolal saa léegi Seydina Jaabir Jaabir ibn Samura radiyallahu anhu dane yeneen tubaab saa saa bee gis ñuy julli def nii seen loxo yi eh, mooy boo toogee di taaya assalaamu alaykum nga def nii mooy la fekk li ngay wëlbati sa loxo bi noonu booy def assalaamu alaykum sa droite nga wëlbati ko mel ni kuy kuy kuy kuy ku eh? ku naan comme booy laaj naan pourquoi te te defoo nga koy def en benn waaye taxaw fële nga bëgg koo wax lan la quoi li ngay def sa loxo bi noonu naan nii eh? wëlbati ko da koy tàllal ba pare wëlbati ko mooy xam nga kii ñu bari ñi may dégg xam nañ lii may wax dañuy teg seen kii seen oom yi bu ñuy bu ñuy taaya bu ñuy wax asalaamaaleykum ñu def ko nii mooy def ko comme ni ma wax sànq. xaw koo ubbi ubbi loxo bi dañ koy teg seen oom bu ñuy kii ñu ubbi ko waaw ubbi bu ñu naan asalaamaaleykum côté ndejoor bi tamit ñu def noonu yeneen bi alei satu salaam nag loolu la gis saxaaba yi di def mu ne maali araakum rafi'i aydikum kam ka adnaabi farasin shumsin buhmin uskunu fi salaa voilà am na ci yeneen riwaay amul buhmin maali araakum raafi'i aydiikum ka adnaabi xaylin shumsin uskunu fi salaa voilà loolu Seydina Jaabir ibn Samura mu ne yonent bi noonu mu ne lan moo tax ma gis ngeen yëkkati seen loxo yi waaw <laughs> moo di yëkkati seen loxo yi ngeen teg seen oom yi ngir di ngeen di taaya lan moo tax bu ngeen assalaamu alaykum ngeen koy yëkkati noonu di ko wëlbati lu tax ma gis leen ngeen di def lool mel ni ay fas mooy fas woo xam ne liñ naan un animal rétif waaw un animal rétif en français mooy boo xam ne toog benn place na wo foo jaar mu ngi yëngu xam nga fas bu taxawee nii mooy da gis bu rétif surtout boo xam ne mooy waaw kay bu bu nan nañ ko bu rabee waaw nga xam ne geen gi ci yëngal geen gi la dëkk man fas normal sax da ngay gis bu taxawee mooy de mu yëngal geen gi ak tànkeeg lu ne mu ko yëngal bu dee fas wu rabe la shumsin waaw boo xam ne du taxaw benn place lu tax ma gisee ngeen di yëngal seen loxo yi comme noonu uskunu fi salaat dal leen ci julli waaw da di dal ci julli imaginer bu dee ne loolu noonu loolu loolu noonu la la yonent bi aleyhi salaam gis xam ñàkk ànd ak julli ba di ko tere lan ngay xalaat ci ko yor micro di teg ko kii di téye ko ah nga ne ma léegi eh, eh, pardon ah ñu ngi xaw a génn suñu masala bi mais <laughs> mooy ab laaj la buy ñëw ab laaj la boo xam ne nit ki mën na ko laaj ne mais kon pourquoi may gis yenn imaam yi wala pa bon loolu imaamu Sénégal du ko def. en tout cas doo gis ci jàkka yi muy xew te pourtant sunna yonent mi alayhi salaatu salaam ndax xale yi sax dañ fa dul jege mooy koo xam ne day julli di yëkkati ay xale ab ab xale ab liir wala yu mel noonu di ko tegaat buy buy sujjóot bu non buy rukoon teg ko rukoon après buy jógaat yëkkatiwaat buy kii yu mel noonu lan moo tax léegi yow lan moo tax loolu pour looloo micro bi isa loolu mën nañ ci jëlee ne yoon yoroon micro bi def noonu baax na ne naan mukk mukk parce que léeg-léeg yonent bi alayhi salaatu wasallam ci boppam moo ko doon def waaw bu doon julli loolu kantaa ñi ne jagleem la loolu du jagleem waaw loolu du jagleem ndax bu doon jagleem li gën dëgër mooy du jagleem bu doon jagleem dina ko leeral dina ne lii surtout loo xam ne ci mbooloo mi ñépp di ko gis mu koy def te xam na ne moom moo ne sallu kamaa ra'aytumuunii usalli julli leen comme ni nga xam ne noonu ngeen ma gise may julli bu doon ne jagleem la que keneen ku ko def day yàq julleen dina toog gis loolu gis ne nit ñeen koy gis muy yëkkati doom yi sët yi di leen tegakat jógaat di kii ba pare mu gis loolu nit ñi di ko gis mu noppi ci alors que bi mu gisee ñi nga xam ne ñoom liñ doon def mooy seen loxo yi rek lañ doon jël loo xam ne pourtant ku nekk da ngaa ne loolu di pourtant simple na asalaamaaleykum li may wëlbati sama loxo noonu rek loolu la gis def ci précision bi ne leen lan moo tax ma gis ngeen def seen loxo yi noonu di ko wëlbati di ko lool di ko yëkkati noonu di ko wëlbati waaw mel ni ay fas yu rétif yoo xamante ni dañuy yëngatu fuñ nekk uskunu fi salaat dal leen ci julli wa qumu lillahi alquran moo ne wa qumu lillahi qanitin waaw léegi yow kon yow mooy bur na mu préciser lii lii mu koy def ci kanam loolu sunna taqririya la mooy lu mu def la moom fi'liya la ba pare fi'liya boo ko def bu jaroon ne fi'liya lu taqririya bu doon ne am na lenn loo xam ne ci moom jagleen la doon kononte kon doon na nekk ah lii nag pour man la waaw kon mooy fais attention léegi nag euh, buñ ñëwaatee ci fiñ ne woon kon Seydina Anas imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne mooy kon nan la ñuy tontoo xadiis euh, Seydina Anas bi imaam an-Nawawi ne mu ne bi muy ci alminhaj bi muy sharh saxiixu imaamu muslim ibn alxajjaaj rahmatullah aley abul xusayn mu ne hada alxadis bi ñu tuddee xadis bi ñu wax muy seyna qataada bi bu seyna anas bi mu ne hada alxadisu yuuhimu zaahiruhu annahu lam yurf lam yarfa sallallahu alayhi wa sallam yadayhi illa fi l istisqa wa laysa al amru kadalik mu ne moom imaam an-Nawawi rahmatullah gis nga xadiis bii nag day doon impression ci biti bi nii boo gisee li parce que ah anna nabiyya kaana laa yarfa'u sallallahu alayhi wa sallam fii shay'in laa yarfa'u yadayhi fii shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa kene yonent bi alei satu salaam doonul woon yëkkati yi ci dara ci ay ñaanam lu dul ci baaw naan jullit baaw naan mu ne nag gis nga nag xadiis bii day donne impression mooy ci bitéem nii boo ko gisee da ngay foog ne que ne kenn du yëkkati loxo ñaari que ne yonent ma lay saaf saaf masu la yëkkati ñaari loxoom ci ñaan lu dul ci julli baaw naan mooy julli joo xam ne da di ñaan ngir yàlla tawal leen mu ne nag wala yisal amru kazalik mbir yi dëgg-dëgg demewul nii demewul noonu de mu ne bal qad sabata raf'ul yadayni fi du'aa'i fi mawaatina ghayri fi mawaatina ghayri al-istisqaa wa hiya aktharu min an tuhsar mu ne li am ba des mooy sax na yëkkati loxo ci ñaan moom sallallahu alayhi wa sallam yëkkati ay ñaari loxoom ci ñaan ci ay bërëb yoo xamante ne ni yu wuteeg baaw naan jullit baaw naan jullit ñaan yàlla tawal leen lu wuteeg nii fuuf ak a bari mu ne wahiya ta yooyu dañoo bari aksar ëpp nañu min am tox sar ñu leen di teg tellement pour wax la ne dañoo bari waaw mu ne waqad jamaatu minha naxwan min thalaathiina xadiisan min as-saxiixayni aw axaduhuma aw axadihima mu ne man imaam an-Nawawi Yaxya ibn Sharaf an-Nawawi raxmatullahi man ci sama bopp dal di ñaay dajale ci xadiis yooyu daal di dajale ci xadiis yooyu Euh, naxwan loo xam ne à peu loo xam ne jege na ah min salaatiina xadiisan trente xadiis yoo xam ne yuy wane ne yonent bi alayhi salaatu dafa yëgati loxoom ci ñaan en dehors de li nga xam ne mooy jullit baaw naan waaw mu ne nag mina saxiixayni ci saxiixayni saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ak saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj wala benn ci ñoom ñaar en tout cas li ma leer man imaam an-Nawawi mooy mooy ne trente hadith à peu près vers trente yoo xam ne yépp dañ fay gis ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf fa yëkkati loxo te nekkul woon ci bi ñaan nekkul woon nii ci julli te nekkul woon fan nekkul woon ci julli baaw naan waaw léegi nag mu ne après nag mu ne wa zakartuha fi awaaxiri baabi sifati salaati min sharh al muhaddab mu ne xadiis yooyu li ci ëpp trente yooyu li ci presque nga xam ne ñu suwaa yenn yi ñu ci saxiixay mooy ñaari saxiix yi wala am na ci yoo xam ne ci sax suwaa ci saxiix imaamul Buxaari yi képp moom moo ko wéetoo ca la ne wala bokki imaamu saxiixu muslim képp fa la nekk moo ko léegi nag mu ne tudd naa leen ci feewu sifatu salaat min sharh al muhaddab waaw tudd naa leen ci euh, euh, feewu bunt bi nga xam ne mooy traité façon bi nga xam ne mooy julli julli yonent bi alayhi salaatu salaam ak ni ñuy jullee ci bi muy shara al muhazzab bu imaam ash-Shirazi abu Ishaq ash-Shirazi euh, mooy al majmu' waaw sharh al muhazzab mooy al majmu' imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mujj ko àggale parce que al maniyya moo ko dikkal mooy fa mooy dafa faatu mooy sharh al muhazzab bi muy shara parce que téere boobu moom sincèrement sincèrement mooy ci ci domaine ci domaine mooy le meilleur. mooy le meilleur beneen téere bu xaw mel ni moom mooy al-Mughni bu imaam Ibn Qudaama waaw imaam Ibn Qudaama al moom moo def lu mel noonu ci ci ci al-Mughni mais à vrai dire mooy téere yi nga xam ne ñooy traité yooyu mais vraiment xam nga al-Minhaj moom al-Minhaj sincèrement imaam an-Nawawi foofu daanakay annotation la doon def waaw. mooy ay annotation da ngay gis ne alminhaj mooy sharxu imam muslim bi ak solo bi ñuy am yépp da ngay gis ni foofu imam an-Nawawi presque ay annotation la rek ay kii la doon nii waaw kii bon mooy sharah bu simple la ko def bu simple vraiment bu simple la te mais boo demee ci majmu' non majmu' nag foofu wëpp pëpp moo tax du téereet ku parce que dafa yaatu tamit daf ko non foofu moom dafa étalé wu complètement moom leeral masala yi façon leeral mujj ko àggale nag euh, am na ñoom euh, ibn Subuki ak ñooñu après ñoom euh, Subuki ak ñoom daal dinañ koy àggale ak boroom xam-xam boo xam ne joxu ko yàgg yenn yàgg yi moo tax léegi moo tax kitaabul moom ñetti suraax ñoo ko def waaw mooy parce que imaam an-Nawawi moo ko tàmbali bi mu génnee àddina euh, euh, euh, am ku ko àggale léegi kooku tamit moom it faatu dikkal ko laata muy génn àddina après bon après nag li ci des finalement lële keneen àggale ko loo tax ñetti ci kitaabu al-Majmu boobu nag imaam an-Nawawi rahmatullah dafa indi xadiis yi nga xam ne day wane ne yonent na lay sarsam yu bari yuy wane ne ak indi na ñaan na di tàllal loxoom en dehors de al istisqa léegi dinañ ci ñëw léegi mu ne léegi mooy ma nga ne ma mais eh, eh, tontu ci affaire u xadiis bii d'abord bala ngay indi yooyu ma ne la waaw mu ne kon mu ne wa yuta'awwalu hadha al hadith ala annahu lam yarfa' lam yarfa'i ar-raf'a al-baligha bi haythu yura bayaadu ibtayhi illa fi al-istisqa mu ne kon nag lii kon xadiis Seydina Anas bi nga xam ne ci biti day wane ne masul la yonent mi alayhi salaatu salaam masula yëkkati ñaari loxo mu dul ci istisqa mooy ne affaire bi leen lekk mooy il bo loolu il faut kon il est obligé ñu interpréter xadiis Seydina Anas bi ndax xadiis yu ëpp fuuf yoo xam ne rekk ci saxiixay ne rek wala benn ci ñoom ñaar boo leen boole ñoom ñépp trente xadiis yu yëkkati na fudul loxoom moom alayhi salaam di ñaan fudul istisxaar kon loolu loolu kese day wane ne kon affaire bi kon loolu mooy li nga xam ne loolu la yonent bi alayhi salaam doon def léegi nag xadiis bi mu ne kon nag il faut ñu interpréter. première façon buñ ko mën a interpreté mooy que ne dañu naan hadith Seydina Anas bi li ci jublu mooy que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam masu koo gis mu yëkkati yëkkati loxoom ci ñaan bu gën kawe te gën jotale ba ni nga xam ne ci lañuy ñuy gisee weexwaayu poqataanam yi lu dul ci al istisqa loolu benn première façon la bu ñu mën a interpréter wax ji mais dañuy gis ni interpretation bi dëgërul parce que parce que lan. ñun xadiis bi tax ñu ñëw fii nii ñu nekk ci xadiisu ci masalaam yëkkati loxo ci ñaan Seydina Abu Musa al yi lan la wax <laughs> Seydina Abu Musa al-Ash'ari nee na keroog bi yore bi mu ñëwee jóge aw taas ñëw bi ko wax Yonent bi alayhi salaam moom ci boppam nee na Yonent bi alayhi salaam ngir mu ñaanal Seydina Abu Amir bàyyi xam bi nee na bi muy ñaan dafa yëkkati loxo ba may gis weexaayu bokkataan bi. kon moo tax interprétation bi d'une part manu la baax mooy bu dee ne luñ joyal la mais man na baax ci leneen mooy ci lim ci teg moom imaam an-Nawawi ba léegi al minhaj sharh imaamu Muslim ibn al-Hajjaj mu ne aw deuxième façon interprétation anna al muraada lam arahu rafa'a wa qad ra'ahu waaw mu ne wala rek mooy ne Seydina Anas moom li mu xam la wax waaw mooy man masuma ko gis mu yëkkati loxoom lu dul ci salaatul istisqa voilà waaw loolu la mooy Seydina Anas a ko waxa moom li mu gis la wax parce que li mu gis la wax waxoon nañ la xadiis yu mel nii Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha li waxoon képp ku leen ne yonent bi aleyhi salaatu mas na tuur ndox taxaw bu leen ko dëggal Seydina Xudayfa xadiis bu ne ci Saxiixayni mu ne man ànd naag yonent bi alayhi salaatu salaam fa ataa subaatata qawmin fa baala qaa'iman ànd naag yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw ci sënub ay ñoñ mu tuur ndox taxaw est-ce que dañ naan léegi kon Seydina Xudayfa bon comme que Sayyidatu Aïsha waxoon na la de kon mooy moom li mu waxee woon mooy li mu xam kër gi lii la ko mas a gis muy def masula tuur ndox di taxaw moom li mu xam la wax te nag ku wax li nga xam kenn du kanta këne keneen ku wóor Seydina Xudayfa mi ànd ak yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ñëw ànd ak moom mu ñëw ci sënub jàmbur mu tuur ndox taxaw kooku loolu mu gis waxu Sayyidatu Aisha bi duñ ne du tax loolu ne ah non du ko dindi mukk bu boobaa nag lan lañuy wax al musbitu muqaddamun ala naafi ki saxal kon dañ naan yonent bi aleyhi salaatu salaam tuur na ndox taxaw waaw léegi nag waxu sayyidatu Aisha bi noo koy def la anha ñu ne la boobu ñu koy def simple la mooy moom li mu xam la wax kee gis leen ziyaadatu ilm la kee dafa indi xam-xam boo xam ne moom am ko loolu kese la te tamit dañ ci gise ne kon kenn peegul xam-xam waaw kenn peegul xam-xam lépp lépp kenn peegu am na loo màgg màgg màgg màgg am na lu rëcc Seydina Anas mu ne kon moom imaam an-Nawawi aw deuxième façon interprétation anna muraada lam arahu rafa'a wa ra'ahu ghayru këne kon li bëgg a wax mooy man mosuma koo gis ndax Seydina Anas li mu wax leer kaana anna an kaana laa yarfa'u yadayhi loolu mooy que yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonu doon yëkkati mooy moom xam-xamu boppam la wax li nga xam ne moom la gis moom la seetlu lu dool ci istisqa waaye mu ne ñeneen ñi gis nañ ko gis na ko kenn kiñ la wax cinq Seydina Abu Muusa al-Ash'ari nee na man maa ko gis waaw mu yëkkati ñaari loxo yi di ñaanal sama bàyyi bi génn àddina ba man imaam Abu Muusa al-Ash'ari bi ma ma ma gis weexaayu poqataan bi tellement yi mu yëkkati loxoom yi ñaan nga rëy ba man ne ko ah yonent ma lay saab saab man it ñaanal ma jéggal sa borom mu boole ma ci ñaanal ma kon kay moo tax mu ne fa yuqaddimu fa yuqaddamul musbituuna ah fi mawaadi'a kathira wa hum jamaa'at ala wahidin lam yahdur dhalik wala budda min ta'wilihi lima dhakarna wallahu a'lam imaam an mu ne rahmatullah alayhi fa yuqaddamu al mooy dañuy wax saan mooy dañuy jiital ñi nga xam ne ñoo saxal ne mbir mi man gis nañu mooy ñi gis mu yëgati loxoom furul ci ñaan ba poqataanam yi feeñ en tout cas ba yëkkati loxoom daal ñeneen ñu bari mu ne sa ñoom ñoom la jiital ci bërëb yu bari waaw wahum te ñii nag solo mbir yi kene gis nañ yeneen tubaab yi saa saa mu yëkkati loxoom ci ñaan ah ñooñu jamaat ay mbooloo mbooloo lañ yu bari kon nag ñooñu lañuy ñuy jiital ci kenn koo xam ne moom fekkewuloon lool gisu ko waaw lim gis la wax wallahu wala buddata man da ñàkk min ta'wil yi ñu interprète waaw lima zakarnahu wallahu a'lam manu la ñàkk par force dafa am xadiis yoo xam ne obligé nga interpréter ko lii bokk na ci waaw ay sifatu rabb ak yooyu borom bi subhaanahu surtout le fekk ñu naan ñi nga xam ne mooy mujassima yi di jàpp ne borom bi di ko utal ay cër comme nii naan lii ak lii alors que loolu ay melo la ñoom comprendre ci lool mooy am na xadis yoo xam ne ñoom ci seen bopp ils sont obligés ñu interpréter ko parce que xajarul aswad bee yaminullahi fil ardi moom loolu moom mënoo ko ndejooru xajarul euh, aswad pierre noire mooy ndejooru yàlla ci kaw suuf loolu ñoom xam nañ ne loolu xam nga mooy mooy ci kaw noonu ñoom ci seen bopp man ñoo xam nañ ne loolu man da nekk xeer wi mooy mooy loxol yàlla ci kaw suuf ah <laughs> kon mooy loolu façon yooyu mooy de toute façon par force ngay interpréter man da ñàkk man da ñàkk voilà léegi euh, léegi nag kon mooy mbir maa ko kon Seydina Anas xadiisam bi noonu lañ koy déggee waaw waaw que moo tax ma ne première façon interprétation bi Imaam an yu wax wa yuta awwalu rahmatullah alayhi hadha al-hadith lam yarfa ar-raf' al-baligh bi haythu yara bayaadu yura bayaadu ibtay ibtayhi illa fi istisqa lool mooy bu dee Seydina Anas ci li mu gis la mais bu dee ne luñ doyal mooy mbir mi gis nañ ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari gis na ko feneen mu yëkkati comme ni mu yëkkati istisqa ni ko Seydina Anas waxe ba poqataan weexaayu poqataanam yi di feeñ te loolu kañ la woon loolu nekk loon ci istisqa waaw Abu Amir li doon ñaanal al ashari radiyallahu anhu léegi nag buñ ñëwee ci li imaam eh, kon an-Nawawi indi xadiis yooyu léegi nga ne ma nag eh, xam nga ne sax loolu laa loolu laaj mooy léegi yow ci nii gis nañ ni kon li nga nootal mooy këne si loolu dafa dagan dafa sharia la te loolu sunna yonent bi alei satu salaam di yëkkati loxo ci ñaan ñu toog nii rek ñuy ñaan yëkkati loxo loolu loolu loolu loolu noonu euh, kii la loolu sunnaa yonent bi alei satu salaam léegi nag ñu ne la nag léegi kon indil dalil yi ñu ne la waa dañuy dem ci sharhul muhazzab rek comme li ko imaam an-Nawawi waxe imaam al-Hafiz ibn Hajar ci baabu raf'il aydi fi du'a ci sahih imaamu al-Bukhari rahmatullah alayhi moom it tudd na fa xadiis yu bari yoo xam ne mooy yi imaam ibn euh, Ishaq wax imaam ibn Eh, loolu da mooy saa yi yaa loolu moom sam xolisaan la moom imaam an-Nawawi yaa bëggoon a mais comme que siira lañ nekk te li ñuy tudd imaam ibn Sa'd daa bari moo tax mu ñëw noonu waaye du moom lañ ci jublu waaw imaam al-Hafiz ibn Hajar eh, même moom bi muy saraa xadiis bi imaam an-Nawawi doon saraa léegi bu imaam Anas bi loolu la doon wax mu ne mu ne eh, eh, fekk eh, mu ne wa tamassaka bi xadiisi anas radiyallahu anhu lam yakun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fi al-istisqa mu ne wa huwa sahih lakin jumi'a baynahu wa bayna ahadith al-bab wa ma fi ma'naha bi anna al-manfiya sifatun xaassa la asla ar-raf' wa qad ashartu ila dhalika fi abwab al-istisqa wa hasiluhu anna ar-raf' fi al-istisqa yukhalifu ghayrahu imma bil-mubalagha ila an tusiru al-yadani fi hadwi al-wajhi mathalan wa fi ad-du'a ila hadwi al-mankibayni wa la yu'akkar ala dhalika annahu thabata fi kullin minhuma xatta yura bayaadu ibtayhi bal yajma'u bi an takuna ru'yat al bayaad fi al istisqa ablagh minha fi ghayrihi waaw léegi mu ne imaam an-Nawawi mu ne waqat imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa tamassaka bi xadiisi Anas parce que en fait xadiis yi mu doon yi mu doon sara parce que imaamul Buxaari xam nga moom loolu mooy mooy mazhabam moo ne si mooy que ne yëkkati loxo ci ñaan en dehors de istisqa loolu lu loolu sunna yonent mi alayhi salaatu salaam la moo ne imaamul Buxaari xam nga imaamul Buxaari liñ naan fiqhul Buxaari fii taraajime wala faqhul Buxaari yu fii taraajime mooy boo bëggee gis fiqhu say imaam al Buxaari rahmatullah xoolal ni muy tëggee ni muy tudde bunt yi mais. waxuma la bunt yooyu mais xadiis yi ñu leen di agencé non imaamul moom exceptionnel la léegi xoola dafa def ne baabun waaw ay moom gis nga suñu sëriñ niñ koy leerale Allahu akbar Allahu akbar fiihi durar waaw waaw ngeen koy saxiixu imaamu sarx sarx al Buxaari mbaa yaa ngi koy siiwal ma loolu la waaw la ilaha illallah laa ilaha illa allah mu ne xoolal imaamul Buxaari ñu wax baabu baabu raf'al aydi fi du'a baabu bunt raf'al aydi yëkkati loxo yi fi du'a ci ñaan mu ne wa qaala abu muusa al-ash'ari daa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aytu bayaada ibtayhi mu ne moom qaala nee na abu muusa al-ash'ari mu ne ah Seydina Abu Muusa al-Ash'ari de nee na daa nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan na thumma rafa'a yadayhi wa ra'aytu bayaada ibtayhi ñaan na yëkkati ñaari loxoom yi ba may gis weexaayu poqataan loolu mooy ban xadiis mooy xadiis bi moom Imaam Buxaari ci boppam indi na ko ci kitaabu al-Maghaazi ci bu def baabu ghazaati Awtaas foofu noonu indi na fa xadiis bii nii. fii da koo taaliq taaliq mooy dafa ñëw rek ne waqaala moo tax bu nee waqaala nag taaliq bu imaam al-Bukhari ñëw ci mooy ne loolu xadiis bu wér la soit moom ci boppam indi na ko ci saxiix bi wala di bu di fekk ci yeneen boroom xam-xam yi di trouver càllale gu wér gi ci yeneen boroom xam-xamu xadiis moom ci boppam soloo na ko soloo na ko ci kitaabul maghazi te mooy xadis wax sànq bu abu amir abu musa al-ash'ari di nettali keroog Awtaas bi ñuy faat ki nga xam ne mooy abu amir naka noon imaamu muslim ibn al al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi daal dina koy solo léegi mu ne wa qaala ibn umar mu ne al-buxaari xoolal loolu ubbee kii wa qaala mooy noonu la ko kiiwe wa qaala ibnu umar ay taaliq wa imaam ibnu umar radiyallahu anhu nee na rafa'a an-nabiyyu inni abra'u ilayka mimma sana'a xaalid mu ne imaam sayyidina abdullah ibnu umar nee na yonent bi alayhi salaatu ñaari loxoom yëkkati na ñaari loxoom ne allahumma ee eh, buur yàlla man de maa ngi li xaalid def bon loolu moom képp ku ne xadis bi fan la nekk moom foog naa dama lay génn dama dama naa lay dama lay jaarale ci fenêtre bi ah <laughs> parce que <laughs> pourquoi parce que nii ko gis c'est gis nañ xadis bi xadis bi ci boppam gis nañ ko <laughs> ci kitaabul maghazi xam nga du makka fathu makka kay gis nañ ahadis bi mooy bi Seydina Xaalid ibn Walid demee am ñum faat bi ko yonent bi alayhi salaam yónnee ci waa Banu Jazima gisoon nañ biñ paree fathu makka laata ñuy commencer di dugg ci ghazwatu Hunayn am na sariya buñ tudd noonu l'expédition de Seydina Xaalid ibn Walid waaw du du tudd nañ ko wii walla non waaw mais boobu la boobu lay wax ni xadiis boobu imaamul Buxaari ci boppam indi na ko foofu <laughs> waaw bi Seydina Xaalid amee ñu fa faat léegi yonent bi bi ko xabaar bi dikkalee mu yëkkati ay loxoom ci kaw di ñaan ne allahumma ee buur yàlla inni abra'u ilayka waaw mimma sanaa Xaalid maa ngi deñ ci li nga